a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu ammaa ba'd fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil qiyaama suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax kon ci suuratul qiyaama tàmbali woon nañ ko ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon fi nga xam ne muy aayab ñetteel bi fi nga xam ne foofu la yemoon ci la doon wax ne ayaxsabul insaanu ah, ndex ndax yéefir bi moom ndax dafa yaakaar ne allan najma'a idama kene ñun dañoo incapable manuñoo daal di dajale ay yaxam bugg fi génnee àddina gisoon nañu wax li xamante ne nii moom la ko mel ni al-Walid ibn al-Mughira alayhi min allahi maa yastaxiquhu waxoon yenente bi alayhi wassalaam ci yax bam jëloon ko ci kanamam naka noonu mooy noon mu def nag Abu Jahl nag ñoom ñépp daanaka noom itam dañ doon weddi ne waaye bu ñu deewee du ñu dekki suñu boroom nag naa yaxsabul insaanu est ce que nit ñi dafa yaakaar muy bi allan najmaa ka ñun daal dañu dul dajale idaamahu ay yaxam bu génnee àddina balaa ahakay qaadiriina aka ñoo man ala an nusawiya banaana aka ñoo man sax dajale ba pare na mu meloon li nga xam ne mooy banaana wu muy li yi baaraamam yeeg catu baaraam yeeg na mu mel ku man loolu kay xanaa kay kooku moom moom leneen taxatul ñuy wax bal li am ba des mooy yuridul insaanu li yafjura amaamahu yéefér bi wax lii moom daal lenn rek lu bëgg mooy di weddi loo xamante ne nii ci kanamam lay ñëw muy yawmul baasi muy bés bi nga xam ne la boroom bi tabaaraka wa taala di pang nit ñi di leen dajale moom xamu ci dara ñu koy wax mu ne da koy weddi ñoo leen kon yasalu ba moo tax mu ngay laaj ayyaana yawmul qiyaama naan ana kañ le bés mooy nag laaju ko ngir bu ñu ko tontoo mu daal di xam ne kat lii ñu ko tontu mooy dëgg mu gëm waaye laaju ironie la mooy di laaju kokkali waaw mooy di kokkali yeneen bi alayhi salaatu wassalaam naan ko ay ay ay yaana yawmul qiyaama waaye bés bi ngay wax naan dinañ ñu ci àtte waaye bés boobu kañ la ko waa fa idaa bariqal basar suñu borom nag di tontu ci saar bi mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax leen wala nga wax ko moom moomale ak kuffaaru Quraysin yi mu yéeféru Quraysh yi ak yéefér yi nga xam ne ñooy dund ci kaw suuf ba kera ñuy dee am saala gaa yi ilmaani yu ne yëg ake yi nga xamante ne nii gëpp nañ ne mooy buñ gisee ku naan day wax affaire u gëm yàlla sax ñu jàpp ne kii il est kii vraiment mooy ngaaka boo xamante ne kenn xamul fan la jóge mu naan ñu ay yawmal qiyaam suñu boroom nag ne kii laaj loolu ngir tooñ fa ina xam ne fa idaa bariqal basar bis bi nga xamante ne nii lay buqi bët yi mooy yéeféer bi bés bu dekkee nag gis ne lañ ko doon dig de mu ngi nii nag mu buqi ni bët yi comme nit bu tiitee ni nga xam ne noonu lay ubbee bët yi di xool nga yaakaar ne yow mi mi taxaw sa kanam yow lay xool ndeke xoolu na de léeg-léeg sax nga woo ko ne ko diw diw diw woo ko lu bari du la dégg nga naan yow daa mel ni neewatoog ñun de fekk li mu njàqare gi mu gis moo tax bu dee ne suñu njàqare àddina yii lañu lool di dal wax kon ci jàqare yawmal qiyaam moo tax mu ne fa idaa bariqa al basar jamono bés ba nga xamante ne nii fa idaa bariqa bu bu bu bukkee ko al basaru bëtiya wa xasafa al qamar li nga xamante ne nii mooy weer wii leer gi suñu boroom daal di ko fiy jële leeruk weer bi muy éclipse daal di am weer wi dootul amatik leer wa jumi'a ash-shamsu wal qamar ñu daal di dajale li nga xamante ne mooy jant bi ak li nga xam ne mooy weer wi ñu dajale leen te ñoom ñaar ñaar it seeni leer suñu boroom xëcc ko ba dootuñ amat genn lu ciy leer luy leeral fenn lu keroogee suñu boroom ne yaqulu dina wax al insaanu yéefér bi yawma idin bu keroogee ay nal mafar bu gisee ñàng yi te garaaw mu xam ne héehée man de lii laa doon am na nag mu naan nag yawma keroogee ay nal mafar waaye ana ussi bi ana faw xam ne falaa mën a daw ràqu ana fan laa mën a rëccee waaye ci lii ma gis ci tiitaangeek bés bi suñu borom ne kallaa ah loo xam ngeen ne moos mukku daw daw manu la nekk de yow laa wazara amul fooy daw di laqoo ka daw ngir rëcc amul de danaa tey lenn rek fi am mooy ilaa rabbika ca sa boroom yawma idin bu korogee almustaqarru mooy saxuwaay ba mooy ku nekk fa nga jëm comme li mu waxoon ne wa anna ilaa rabbika almuntaha ci suuratu najmi te na ngeen xam ne ilaa rabbika lu fi waay def rek na nga xam ne ilaa rabbika ca sa boroom yow ndaw sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam al-muntaha mooy deytal ba mooy ku ne rek fa nga jëm keroog tamit bu tiitee yéefir bi bay wax nii suñu boroom ne ilaa rabbika yawma idin mustaqar te sa boroom fa ngay sax mooy sax waay ba fa nga jëm de mu ne bu ko roogee yunabbaul insaanu dinañu xabaare ki nga xam ne mooy nit ki yawma idin yéeféer bi moom moo bële waaye it ku dul yéeféer dinañu ko xabaare dinañu ko wan yi ak moom yawma idin bu ko roogee yawmal qiyaam bima qaddama wa axar li nga xam ne moom la jiitaloon ci ay jëf wa axar moom tamit la mujj woon a def ci ay jëfam mooy ne ba mu ba mu ba mu mesuré ak lépp loo xamante ne def na ko ba nga xam ne jëla ko borom bi toog bu ba léegi lu mu jiite rek lu mu mujjee yépp dara rëccul borom bi tabaaraka wa taala kon nag mu ne balil insaanu li am ba des mooy nit ki mu yéefér bi ala nafsihi basira mooy ne day day day day day cinéma cinéma lu waaye moom ci boppam moo gën a mën a seede boppam moom aji la kuy seede boppam ndax ku nekk waaye yaa gën a xam bopp bu la nit ñi tuumaal naan la da baax ay yaa tade te yow bu leer na ne tabe woo ma ne yaa gën a xam sa bopp keneen lu la keneen di wax waaye nag li bokk na ci ndox nga nëbb li nga xam sa bopp mu leer nañ di sukkandikoo ci li keneen ñeneen ñi nga xam ne ñoom ci biti rek lañ lay gis di la wax nga sukkandikoo ci loolu jàpp ne noon nga mel xam nga ne yaa ngi nax sa bopp de balil insaanu li am ba des mooy nit ki day wiñ yéefér bi ala nafsihi ak nit nu man di doon sax jullite ñépp ala nafsihi ci kawam basira man naa seede kaw boppam bu dee ne li mu def du noonu moo ko gën a xam walaw alqaana azira même bu façon ngànt bu ne dina ko fexee ut waaye li muy ut ut ngànt yépp ci biiram moo gën xam est ce def na lu jaadu wala def na li nga xam ne mooy lu jaaduwul de suñu boroom tabaaraka wa ta'aala daal di continuer mu ne laa tuharrik bihi lisaanaka litajala bi mu ñëw di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bu alxuraan doon wàcc da ko doon jëkkante tellement ni mu neex bëgg koo teel a mokkal bëgg koo teel a tudd ko di ko wax di nga ne balaa Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam bu koy wàcce mooy bu koy wax da doon gaaw di ko répété suñu borom nag ne ci ndànk jarul mu koy njëkkante la tuharrik comme ni nga xam ne noonu la ko Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma leerale mu ne la tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bi bu ci yëngal sa làmmiñ ci alquran ji buñ la koy jàngal ngir yàkkamti goo ko yàkkamti inna alayna jam'ahu wa qur'ana ñun ñi nga xamante ne ñun borom bi dara warul moo warloo jam'ahu dajale ko ci sa dënn wa qur'aanahu ba pare tamit di la ko jàngal xamal la ko jàngal la ko waaw borom bi nga xamante ne nii moom moo wàcc alqur'aan ji moom moo garanti ne dina la ko jàngal dina <coughs> ko dajale ci sa dënn waaye it dina ko dajale dina la ko jàngal nga xamante nii mooy diñ ko takk fa ida qara'naahu bu ñëwee nag mooy ki nga xam ne moom laa yónni mu la koy wax muy Seydina Jibril alayhi salaatu salaam bu ko jàngee ci sama ndigal fattami' na nga na nga topp qur'aanahu tari bi mu koy tari bu ñëwee wax la nanga nga bàyyi lomu wax bu dalalee ba aaya bi dal nga répété li nga xam ne moom la wax mu ne kallaa mu ñëw nag di wax ci yéefér ya ba léegi mu ne kallaa bal tuhibbuuna al-aajila li am ba des mooy yéen daal da a sopp sopp gu jéggi al la addina gu gaaw a jeex gi wa tadaruuna ngeen bàyyi al-aaxira ca seen gannaaw al-aaxira bis arbasub al-aaxira mu ne bu koroogee nag wujuhun am na ay xar kanam yawma idin bu koroogee naadira day nayi daal di leer ilaa rabbiha naadira di xool jëmale ki nga xamante ne nii ca seen boroom la ñuy xool wa wujuhun am na yeneeni xar kanam yoo xamante ne nii nag yawma idin bu koroogee baasira dañuy ñàng nag tazunnu daal di ñëkk tazunnu yadhunnu an yufala biha faqira moom leer na ko ne tey moom mettit yu tar mbugal mu tar lañ koy teg tey moo tax mooy li nga xamante ne nii comme arab buñ naan waa ji kat faqira moo ko dal mooy daal damm li nga xam ne mooy mooy yaxu di gi lu tol noonu mooy daal musiba leer na ko ne musiba tey moo koy dal mu ne kallaa mu ne jàjjul idaa balagati bés bi nga xamante ne nii ci la ci la bu ci la ruux gi di génn bakkan bi di génn ba agsi ci put gi mooy buy waaj a faatu wa qiila bu keroogee dina ñu wax ne man ana kan raaq ana mooy moccu ñu yóbbu ko mu nekk jangat jangatee ñii yóbbu fa nga xam ne fa lañ yaakaar ne man nañ ko faa faj ci hôpitaux yu mag yi jóge fa nga xam ne fa dëkk ne fii moom manuñoo faj nañ ko yóbbu ca yu mag ya wa qiila ñu ne man ana kan raaq mooy moccukat bi moo mën a wa danna moom loolu